ana lan mooy àtteey sànni jamra yi waaw insha allah suñu une bi ci des parce que une de temps kese lañ bëggoon a def mais gis nañ ne pii une jàll na ci liñ doon mottali kon nag li des dañ koy fexe consacré ci masalaay jamra yi après nag ñu pare ci lan mooy àtteey sànni jamra loolu waa jumhurul ulama rahmatullah alayhi dañ ne waajib la dañu ne waajib la dafa war ku ko ba nag ku ko deful yow nan nga koy rattraper mooy danga koy jabru ak bidam mooy waajib waajib la buñ la nee waajib la mooy ne waxoon nañ la ci aj gi affaire euh, buñ la nee waajib mooy loo xam ne boo ko bàyyee dangay tuur deret am na nag ñoo xam ne dañu ne ci boroom xam-xam yi te wax la boo xam ne am na ci ngiiru maalikee yi rahmatullah alayhim kenn sunna muakkada la waaw waaw am na nag ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne ruknu la sax waaw dañ ne ruknu la am beneen wax bu ne noo sànni bi xeer yi vu que dañ koo def ngir tudd yàlla mooy takbiir yañ cay def allahu akbar yiñ ciy def bu dee nit ki dafa def juróom-ñaari allahu akbar foofu la rek bàyyi ko te sànniwul loolu dina baax ci moom muy ñeenti waxangoog waaye wax yii yépp insha allahu taala li ci dëgër mooy wax bu njëkk bi wax waa jumhurul ulama këne waajib la mooy nit amul amul sañ-sañ bàyyi ko te ku ko bàyyi ku ko bàyyi di nga ko réparer ni nga koy réparer di nga rendi deret parce que waajib la ñi ne ruknu la nag ñoom it seen wax sorewul waaw parce que ñoom dañu ne yow gis nga fi xadiisu Mawlaana Ibnu Abbaas bi sànq nee na yeneen ci ma lay saab bi mu ko joxee xeer yi mu yëngal ko dane fa bi haula'i farm ci xeer yu mel nii ci yu mel nii farm wu nangeen nangeen sànni ñu ne loolu amr la ndigal la taj fi ko yonent mi alay salaam Seydina Jaabir léegi bi muy sànni yéeg ci kaw war waayam ngir nit ñi gis ko muy sànni mu ne li ta xudu manaasikakum fa inni laa adri la'alli laa axujju ba'da xajjati haadihi waaw. Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu nee na yonent ma lay saa saa bi ma ko gisee muy sànni jamratul aqaba dane dane jël leen ci man ni ngeen di aja ndax wu xaw ma ndax këne man dinaa ajaat ginnaaw sama aj ñu ne loolu lépp day wane ne lii ruknu la kay ku ko bàyyi du ay dereetal danga koy defi danga koy defi te boo ko bàyyee ba defoo ko sa aj da yàqu am ah. sa aj mooy yàqu sa aj mooy yàqu waaye insha waxu jumhur amaana mooy li gën a digg doomu wallahu taala alam euh, parce que ñoom même dal yi lañ ci ah ñoom dañoo ne bon loolu dañuy dëgg la lool day wane ne wujub la moo tax ñu ne diggal waaw al amru yaqtadil wujub loolu moo tax ñu ne wujub la ñun waajib la waaye kantaa def ko ruknu boo xam ne bu bu ko nit ñi euh, euh, euh, deful seen aj yàqu loolu loolu moo xaw a kii ci ñun te liy wane ne kantaa ñi nga bon wax boobu wax bu mujj bi naan affaire bi bon dañ koo def dañ koo yoonal ngir takbiir yi waaw nga xamante ne ku ko bàyyi ku sànniwul it nga ka nga def fa juróom-ñaari takbiir loolu dina baax loolu nettali bu lu ñuy nettali ci sayyidatu Aisha waaye loolu lool loolu loolu noonu ak wéram ci boppam moo jara seet waaw al imaam ibn Jarir rahmatullah alayhi moo ko nettali ci sayyidatu Aisha waaye wax jooju moo jara seetaat mooy ah, waxuma wax ji ci bopp mais ak wéram ci toxal googu ci Sayyidatu Aisha moo moo mooy li nga xam ne point d'interrogation yu rëy rëy waaw te bu bu wéroon tamit dañu naan loolu en tout cas li ko dàq mooy waxu yonent bi alayhi salaam bii Seydina Jaabir wax bi mu gisee bi mu nee fee di sànni jamra yi ah xadiis Seydina Jaabir bee ñu ko leeral ak tamit xadiis Seydina Mawlana Ibn Abbas bu nee lu mel nii ngeen sànni loolu kay day wane ne kon lii lañuy sànni du leneen mooy ay xeer lañuy sànni dafa ne jox leen ma jox ma jottali ma ay xeer waaw ñu jottali ko mu def lool ci fin bi insha allah dina ñëw mais xam nga waxoon nañ la aj gi tout est tout est symbolique mooy lu nekk rek ci aj gi boo seetloo am na xew-xew bu fu masoon a am bu ñuy reprendre bu buur yàlla bëgg wa man yu'azzim sha'a'ir Allah symbole yàlla yooyu nga xam ne lépp ci tawxiid la ci ña ko do ña ko defoon ba borom bi tax mu ne nañuy defaat acte yooyu mooy wéetali yàlla lañ doon def taxawal kalimatu laa ilaha illa allah waaw muy taxawal baatub laa ilaha illa allah ñëw insha allah bu ñu ko fàttewul ci mais mais ramyatul aqaba moom fu jóge xam nga gisoon nañ as-sa'yu bay safa wal marwa ci sayyidatu hajar ah radiyallahu anha gisoon nañ tawaaf bi mooy bu nekk rek gisoon nañ yooyu même taxaw Arafat ña yonent bi alayhi salaatu salaam saxaaba mu yónni woon ne waxal ñoon ñu taxaw fañ taxaw ndax ñoom ñu ngi ala irsi abikum ab Ibrahim ñu ngi nee leen ñu ngi ci seen ndonoy maam seen bàyyi Ibrahim alayhi salaatu wa salaam ñu xame ci ne kon doon na taxaw foofu waaw kon affaire bi mooy yooyu noonu <laughs> dinañ ñëw tamit ci côté bi insha allah kon ci première masala première question lan mooy àtteey ramyu euh, ki euh, ramyul jama jamratu jamratul aqaba mooy ne bii mooy ne farata la waaw te en plus après dinañ gis parce que jamra ji dafa am solo parce que boo ko sànnee xam nga waxoon nañ la am nay am nay waxoon nañ la fi ne ak ji dafa am ñaari taxallul waaw ah, waaye sa lan la luy taxallul wàññil araab yi te nga wax wolof ana noo xam nga maa ngi ñëw maa ngi ñëw jarul nga may agresser maa ngi ñëw si si si si waxoon naa ko sax ma neexoon ma ne waaye waxoon naa ko après waaw waaye nag du waaw waaye baax na waaye jarul agression bi quoi mooy waxoon naa la ne dafa amoon ñaari taxallul taxallul mooy xam nga boo fàttale ko gisoon nañ yi nga xam ne ki armal dañ ko koy tere ayo kam ngoo ci mën a lim ñett ñett ko pour gagner du temps ñett kese ñett aywa ah maa ngi leen di déglu ki ak ñett rek nga ma ciy wax paa yépp waaye ñett yoo xam ne moom lañ ko tere woon hein parfum wu gisoon nañ keroog bi bi ki gaañu woon foofu ah wala tumissu wala tamassuhu wala tumissuhu tiiba ah bu leen ko laalal parfum te yonent bi aleyhi salaatu salaam bokk na ci lim doon tere mooy parfum dañ koy tere ki armal ak lan ak lan as-saydu la chasse muy am rëbb loolu gisoon nañ ko ah gisoon nañ ko tamit waaye am na leneen loo xamante ne nii ëndil ma beneen nga ne ma xanaa sëy allahu akbar jazakallahu xayra voilà kon ñaata nga wax parfum benn am rëbb muy la chasse ñaar ak sëy muy ñett ma ne la waaw kay te jazaakallaahu xayran bi nga indee bu mujj bi sëy ma ne la nag taxallul xam nga mooy la mooy ci ak ci armaaloon ñu tere woon ko yooyu ak fa ak yeneen comme façon yére yi muy sol ah? waaye tamit maye soxna wala ñu may ko soxna wala moom mu takk soxna wala moom muy maye yooyu yëpp dañ koy tere léegi ak rafas gi gi jëm ci wàllu sëy ah ak yeneen ak yeneen ak di dagg karawam wala ay wewam ah yooyu yëpp dañ koy tere loolu xamoon nga ko ah léegi nag yow nañ naa yem ci ñett yi nga wax taxalul nag mooy gis nga yiñ ma tere yépp ak taxallul dama ne la taxallul taxallulaan ñaari taxallul moo am bu njëkk bi daf may permettre mooy bu ma ko defee acte la yoo xam ne bu ma xasee def acte yooyu ci aj gi yi ñu ma tere woon yépp léegi deñ na mooy mën naa defaat yooyu yépp mën naa ko defaat ba mu des benn muy sëy waaw muy sëy kon mooy yow aqaba gii nag bu ñu ko sànnee ba pare wala loolu nañ bàyyi ba pare ki kii yi bu jamra gi boo ko sànnee après yow da ngay nekk ci taxallul voilà mooy yow léegi mooy bu mooy taxallul bu ndaw bi mooy yow lépp loo xam ne terewoon nañ la ko ah léegi nag mooy léegi nag possible na loolu lañ naan at taxallulul asghar waaw li ñu ko tere woon yépp ba mu des sëy rapport direct sëy lu jëm ci sëy loolu moom da koy xaraam ba léegi waaw loolu dinañ ñëw mais boobu nag kañ lay teggee ko waxoon nañ la instant bii nag xam nga ba ñuy wax affaire <laughs> ku ku ku kuy kuy kuy armal du takk soxna te du maye soxna waxoon nañ la du maye doomam nit moom loo loo loo yàkkamti yàkkamti bëgg a takk doomu bàyyi diw te bàyyi diw nga ca aj ga <laughs> na la leer na nga prendre ton mal en patience waay <laughs> bee boo nga muñ de fekk armal na jeex na loo yàkkamti yàkkamti di nga nekk sa waay bu dee moom rekk moom moom mooy waajur directam mooy wàllu yóom moo koy maye te nee na man sama doom maa koy mayeel sama bopp kooku moom jarul bi yóbboo loo yàkkamti yàkkamti di nga xaar waaw ilaa mata ma ne la ba fii nii nag mooy ramyatul jamra bu njëkk gi bu ko defee ci bésu tabaski ji bu ko xasee sànni mooy moom xat taxallala a taxallulal asghar waaw moom léegi kon mooy yañu ko tere woon kon nag bu boobaa mën naa woo waaje waaw waaja ne ca ndakaaru ndeysaan di misère di galère te pourtant deux jours la waaye ak mbëggee la moo moo moo moo salfaañe xol bi ku bëgg du def ndànk léeg-léeg surtout début yi <laughs> muy misère fële nag paa bi woo ko bu boobaa man ngaa woo sa waaye nag dal di koy délivrer nag joxe ndigal li nag waaye de waaye des fois dañ naan la dangay xaar ba muñ ba ma pare ci ak ji ba ñëw ba nga ne ba pare waa ji gën a tee nag <laughs> mais man ngaa dimbali goos bi nag woo woo woote nag ne leen léegi wo mbir mi man ngeen koo def ba nga demee ba nga sànni jamra parce que bu boobaa man ngaa maye waaw. mooy jamra ji après moo tax loolu dinañ ci ñëwaat ci côté bu ñu paree ci masala yi kon gis nañ àttee jamra waaw léegi bokk na ci liy wane ne farata laa bëggoon a wax ginnaaw bi ñu la wax yi ñu la wax léegi muy xadiis imaamu muslim bi ñu la wax léegi nii waqad rawaahu saaxiba sunan saaxiba sunan muy al imaam abu daawuda as-Sijistaaniyu ak kan al imaam an-Nasaa'iyu rahmatullah alayhi waaye ashaabu sunan ñoom ñépp soloo nañ ko ak al imaamu Ahmad kon Abu Daawud at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak Ibnu Maaja rahmatullahi ala jamii leneen luy wane ne kon farata mooy le fait que taxallul la wax léegi mooy que yiñ la tere woon yi nga xam ne dañ la ko tere woon yépp danga koy mën a def ba mu des sëy que ne loolu day possible at ah loolu bu dee dañ ne na loolu pour jëf ja nga xam ne lañu ne boo boo ko defee la loolu di possible at mooy kon jëf jooju day nekk farata parce que yii nii mooy buur yàlla moo daganal mbir yi mais it mooy xaramal lu ko neex waaye mooy jël loo xam ne lu dagan la mu tere ko aaye ko jaamam ne ko période bi doo ko def comme lam tere woon waa banu Israël ñuy napp samedi ñu def ko mu tere mu mu tere ummatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi ñu rëbb ci aj ji ñu respecte ko waaw moo tax yonent bale saa saam gis nga keroog bi ñu rombee euh, kii ba euh, gazel ba dane nañ yeen ko na daa digal kenn ne ko taxaw fa pour ñépp jàll bu ko kenn laal waaw parce que rëbb la te xamuñ kan moo ko ko rëbb te xamuñu ko mu ngi nii ñu bàyyi muul kii ñu dem waaw kon kon li nga xam ne dañ ne la yow buur yàlla nag moo xaraamal ci kiy aj moo ko aaye ay mbir waaw li yabluwakum ayyukum ahsanu amala moo tax tere buur yàlla yi bu ko jàppee euh, euh, bon pourquoi ça pourquoi bon ça c'est contraignant non déedéet def ko jaamu yàlla def ko nangu ko muy jaamu yàlla ci yow nangu ko mu nekk jaamu yàlla ci yow waaw yonent bi salawaatullaahi wasalaamu alayhi kon lii nga xam ne xam nañ ne boo ko defee ci nga taxallul di amee mooy yiñ la tere woon di daganaat ci lañuy xame ne kon la nga xamante ne moom jëf jëg tax yàlla xaraamoon dagat mooy jëf jooju te mooy du du durer dans le temps loolu dañuy xam ne ah loolu waajib la mën a doon waaw te mooy def différence entre ki armal ak ki nga xam ne génn na d'une partie en tout cas d'une partie ci euh, nekk na xil léegi nekkatul koo xam ne dafa armal moom léegi génn na ci armaal gi mais ba mu des jimaa parce que beneen ba mu des sëy parce que beneen taxallul bi ñëwagul kon lii lépp insha allah li gën a dëgër mooy première wax bi muy waxu waa jumhurul ulama ne li nga xam ne daal mooy ram yu aljimaar àtteem mooy ne waajib la ku ko bàyyi nangay ngay rendi deret ngir réparer ko waaye dañ naan la nag sa rendi deret boobu mooy ko fekk yaa nga fa ak tamit ah, ah, ah, parce que dafa am ah dafa soulever benn question boo xam dama foogoon ne wax nañ ko mais xam naa ne waxuñu ko parce que bii passé dama foogoon ne wax nañu ko mooy jimaar yi xam nañ kañ lay commencer mooy sànni jamratul aqaba bii bésu tabaski bi laa wax de waxuñu yeneen. loolu xam nañ kañ lay commencer waaw waaye mais kañ lay jeex kañ lay jeex xam nga début bi waxoon nañ ko <laughs> j'espère que kenn fàttewu ko <laughs> j'espère que nag kenn fàttewul kañ lay euh, wuute yi ci amoon quand même tout cas yi ci gën a saillant yi ci gën a leer ñaar ñu mag ñi lu ñu waxoon al imaam Abu Hanifa ak al imaam euh, euh, Malik rahmatullah alayhima mu ngi commencé ban waxtu sànni jamra yi bu fajar xaree bu fajar jotee hein ku ko ci sànni baax nag waaye nag li gën mooy bu ñu xaar ba jant bi génn duha du loolu lañ la waxoon léegi ñeneen ñaar ñi imaam Ash-Shafi'i ak al imaam Ahmad lan la ñu waxoon rahmatullah alayhima ñoom lan la ñu waxoon ñoom dañ noon nisful laylil axiir mooy xaaju buñ xaajee guddi gi partie bu mujj ba foofu lay commencer waaye ñoom ki li ñu gën sopp mooy nag nit ki def ko bu jant bi génnee am ñeneen ñu ne mbir mi lenn la mooy bu jant bi génnee la lay commencer ku fi sànni avant a sànni du baax parce que boobu la koy yonent bi alayhi salaam def ah waxoon nañ la nag ci wàllu lan moo gën que mbir yi saa dépend selon ku nekk xaalam waaw ku yoroon xaalu sayyidatu Asma yow xaal bo loolu moo gën ci yow ku yor xaalu ñi nga xam ne ñooy ñi ànd ak yonent bi alayhi salaam ak yooyu man a fanaan fële ba kii ñu ñëw def ko après euh, nu mu tudd après bu jant bi génnee kooku looloo gën ci moom ki nga xam ne tamit. ci daafa yi la bokk ci néew doole bi mais mu teel a jóge Muzdalifa waaye mu mën a xaar ñëw naa mën a xaar ba jant bi génn mu def ko kooku looloo gën ci moom. kon gisoon nañ loolu mooy kon récapitulé nañ fan la commencé sauf que fan lay jeexe loolu lañ waxu loon waaw mooy fan lay jeexe loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ci wute. ku mel ni xanafiye yi rahmatullah alayhim dañu ne fajar gi ci tegu lay jeex mooy kon xanafiye yi boo seetloo vingt-quatre heures lay def nga am possibilité ngir sànni ci jamra ndax la ñoom ak maalikee yi sànk rahmatullah alayhim ñoo ne bu fajar xaree mooy bu jul heure julli fajar bu nee xar bu ñu nee cinq heures pile la cinq heures pile ca lay commencer léegi ñu ne day dem nag di koon ba fajaru mooy subaak mooy jour tabaski jour bi ci tegu ca fajar ga googu fa lay yem kon loolu vingt-quatre heures loolu la xanafiya yi rahmatullah alayhim wax <laughs> kanta maliki après naa ñëw ci benn affaire kanta maliki yi rahmatullah alayhim ñu ne mbir mi timis la yem waaw timis la yem mooy timis la yem mooy bu commencé ci fajar gi bu timis gi jotee jeex na foofu la yem est-ce que yaa ngaa dégg te yaa ngaa comprendre loolu la maaliki yi raxmatullaahi alayhim ñoom dañu jàpp ne foofu la yem waaw ñoom min tuluwaan fajri yawma nahr ah ilaa gurubi shamsi waaw ñoom foofu lañu ko teg neen mbir mi ñun foofu la de waaw léegi loolu mooy ñaata wax ñaareelu wax kantaa Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullahi alayhim ñu ne fi muy jeexe mooy dernier jour ayyaamu tashriq ayyaamu tashriq mooy ñetti fan la mooy bésub tabaski bi bokku ci mooy le dix du mois de Dhul Hidja ayaamu tashriq mooy le onze le douze et le ñetti fan yooyu min Dhul Hidja mooy bésub aj gi bésub tabaski yawmu nahri bés bi ñuy loje gëléem yi te di rendee li nga xamante ne mooy xar yeeg yooyu bés boobu mooy liñ naan bésub tabaski la tabaski al Euh, adha idul adha layid lay ladaa di ko di <laughs> waxe kenn xam lay dal ladaa idul adha bésu tabaski bi euh, ñoom mooy bokku ci mooy bés ba ca suba ga ñetti fan après bésu tabaski ji loolu mooy ayaamu tashriq te yooyu dinañ ci ñëw ndax minaa la ñuy ne loolu àggaguñ foofu ñoom ñu ne foofu la affaire bi yem mooy ramyatul jamara jamratul aqaba bii ku mu raw ci premier jour bi graw am nga possibilité def ko ci ñetti fan yi ñëw haa ah. ah. léegi léegi lii nii est-ce que euh, bu boobaa nga euh, nga ne ma mais yow lii xam nga yaa deux jataay bii jataay bii weesu bi ko jiitu te waxoon nga ko avant waxoon nga ne mais est-ce qu'il y possibilité <laughs> bu dee ne nit ñi dañoo baree baree baree baree bari ba ñu xam ne kon jamra ji mënu leen a moo mooy ñoom ñépp mënuñ faa dajale dajaloo di sànni jamra est-ce que mënuñu xaaj nit ñi ay parti ne mbooloo yéen mbooloo comme ñu ne mbooloo A mbooloo B ak mbooloo C mbooloo ànd ak ci seen bopp ñoom dañoo am ay subdivision ndax dañoo bari bari ñu ne leen yéen supposons bi jant bi génnee fekk leen foofu fekk jant bi génn sept heures du matin ñu ne yéen mbooloo ak mbo yéen ba neuf heures yéen ay sànni mooy ak seen subdivision après ku sànni boo jaaree bunt bi doo jaaraat bunt bi ci tegu de feneen ngay génne fekk ñoom ba ñuy sànni mbooloo mee ñu ngay ñëw après nga xam ne ñoom dañuy pare rek mbooloo mee agsi ñu def noonu ba ne ba dix heures ñu newaat ñeneen ñi yéen mbooloo bee yéen ak seeni subdivision noonu xam nga loolu ba foofu gars dañ naan garaw parce que ñu ngi ci waxtu wi duhaa la woon dëgg la moo gën parce que yonent salaam da koo def duhan waaw duhan duhan moo tax Seydina Jaabir ne ci xadiisu al imaamul Buxaari imaamul Buxaari da ko wax ta'liqan walakinahu jazama be dafa dogu ci wax jim wax muy ci kitaabul xajji baabu ramyil jimaar waaw kitaabul xajji buntub aj baabu non bu aj baabu buntu ramyil jimaar sànnib jamra yi foofu mu ne wa jaabir mu ne wa wax na jaabir mooy imaam jaabir allahu gis nga aj gi sëy naa jaabir yow nim ñu ci génnee allah allah allah sallu ala al muallim julli leen ci ki leen jàngal mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sax ba hoobul fàtte saxaaba mi radiyallahu anhum waaw ah xoolal ñaata tey daanaka moom aj bi moom Seydina Jaabir moom ula mais ndeysaan allah allah <laughs> mu ne wa qaala Jaabir al <laughs> imaamul Buxaari mu ne ta imaamu Jaabir nee rama nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yawma nahri duhan wa rama ba'da dhalika ba'da zawaal mu ne Seydina Jaabir nee na rama nabiyu yonent bi alayhi salaatu wa salaam de sànni na yawma nahri bésub an nahr mooy bés bi ñuy loje gëléem yi bésub tabaski duhan yoor yoor ci la sànni jamra yi mooy ba jant bi génnee ba ni zawal lool mooy yoor yoor mooy ba ni tisbaar di jote ante intervalle boobu mooy yoor yoor mooy lever du soleil ba di soleil bi di nekk ci zénith ba jeng mooy l'heure tisbaar zawal mooy loolu diggante boobu lañ loolu moo tudd loolu moo tudd duha mu ne jamono jooju la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam sànni waramaa ba'da daalika mu sànni ginnaaw lii azza ba ba rawaa ba ginnaaw jour bi banda zawal moo yeneen jamaraat yi ñuy gis ci ayyaamu tashriq yooyu dinañ ci ñëw insha allah xadiisu mooy taaliq la da cee dogu te imaamul Buxaari bu dogoo ci yii nii mooy dafa dëgër moo tax al imaam ibnu Xuzayma ah ak al imaamu Muslim daal nañ koy jokkale ah, ah, al imaam ibn Abdul Malik ibn Jurayj rahmatullah alayhi mu ne axbarani Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus an Jaabirin mu jële ci Seydina Jaabir annahu qaala mu ne ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam rama aljamrata duhan yawman nahri wahdahu wa rama ba'da dhaalika ba'da zawaali shams waaw te sëriñu ilma al imaamu muslim da imaam ad-Daarimiyu al imaam ad-Daarimiyu moom itam soloo na ko waaw waaw kon ah, loolu day wane ne kon mooy dogu gi imaamul Buxaari bu dogoo moom mooy xadiis ba wér na même càllal xam nga mooy taaliq parce que indiwul càllale bi mais imaam muslim nee na soloo na ko ak al imaam Muhammad ibn Xuzayma rahmatullah alayhi ak al imaam ad-Daarimi konoon al imaam solo na ko an Iisaa ibn Yuunus an ibn Jurayj qaala axbaranii Abu Zubayr annahu sami'a Jaabiran kon Seydina Jaabir dane rama ra'aytu rasuulallahi gis ndawul yàlla li sallallahu ramal jamrata duhan yawma nahri wahda mu sànni jamra yi duhan fekk yoor yoor yawma nahri bés ba nga xam ne lañuy loje géléem yi wahdahu moom dong waaw waramaa ba'da dhalika ba'da zawali shams ginnaaw loolu mooy yeneen jours yi ci tegu ca yeneen jamra ya le 11 le 12 ak le 13 min ba nga xam ne ci la jant bi jéng waaw kon loolu kon liñ doon wax foofu mooy loolooy ngëneel gi ngëneel gi foofu la ne ah mooy sànni ko diggante boobu balaa mooy entre bu jant bi génnee ba zawal mooy kon yow ñi nga diviser am na sax ñoo xam ne dañ naan ñoo bañ <laughs> mais bu boobaa nit ñi am na yoo xam ne njiit dafa looloo tax njiit am solo dañuy décider ne lii la waaw danaan yéen ñii yéenay dem heure bi yéen ñii yéenay dem heure bi bu dee ne man lu koon ñépp mënaguñ fo ñépp mënuñu foo dem en même temps boobaa dañuy ñëw bu boobaa nag du am tamit ay ay far waaw day bu boobaa Qur'an day dagan foofu comme li yonent bi te Qur'an sax dafa dagan waaw mooy li yonent bi alayhi salaam doon def bu doon dem war a dem ëpp tukki soxnaam yi amul woon ay ay ayloo loo Euh, kii bii radiyallahu anhu na ne euh, kii bii weesu nu mu tudd voyage bi weesu yow sayyidatu Hafsa yaa demoon kon man bii di ñëw sayyidatu Aisha la ba ci tegu sayyidatu Zaynab déedéet yonent bi aleyhi salaatu salaam doon jël seen tur yépp wala ban da leen doon bantoo da teg leen bant ah, après ñu kenn ñëw xëcc benn koo xam ne farul fenn dangay ñëw rek jël benn waaw ñu yëkkati benn ku turam génn rek. ku bantam génn koo koy dem waaw noonu la doon def am na yoo xam ne nag ñépp la doon yóbbaale comme ci aj gi nii ah, aj gi ñoom ñépp dem léegi mooy bu boobaa noonu noonu tamit lay doxe dañ naan mbir mi dañuy def dëkk yi réew yi wala groupe dëkk yi par kii bu ñu xëccee def lépp bu ñu xëccee ne ñii ñooy njëkk a dem pour rek teer affaire ay ay affaire xam nga yëfu doomu aadama moom yooyu man na ci indi problème ñi foog ne waaye bon pour pourquoi il privilégie il privilégie un tel waaye parce qu'ils ont des intérêts économiques la bas xam nga yooyu wax ju sew baaxul te fa man ci fii falaa falaa rafasa falaa walaa jidaala ah walaa fusuqa fil hajj yooyu yëpp amul ci ay xëccoo kii jidaal ay kii yooyu baaxul ci aj waaw ñu def ko noon ki yéenee njëkk a dem ñiwee njëkk dem après ñiy tegu ci léegi nag wax ji mooy xam nga ba zawal gaay dañ ko mooy léegi bu dee ne <laughs> mooy kon xam nañ ne mën nañ ko def après amul kenn ci boroom xam-xam yu ne ku ne ku ko def après zawal sa bos baaxul sa saram yu baaxul sauf ko moo gën ndax ci jamono jooju la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal di def kon kon nag euh, mooy ah suñu masala boobu mooy wax ji dañ naan loolu possible bu dee ne lool rekk fa sës mais moo tax léegi pour pallier yooyu yépp nit ñi di euh, autorité saoudienne yi di def ay quota comme ça dëkk bu ne du du ña fa bëgg aji ñéppay dem xatta waa waa waa waa Arabia Saoudia sax ñoom ñépp ma mooy aji ñoom amu mooy du damay dëkk euh, Makka ne man léegi damay aji wala Jidda laa dëkk damay aji noonu demewul noon de léegi mooy ay quota la même ci ñoom dañoo dafa ami quota du ku neex yaay aji ah parce que nit ñi bari waaw moo tax loolu solution la waaye tamit bu ñu diviser woon gars yi bu dee daal lu ñu kotaay bi ñëwee comme loolu mën naa nekk ñu ñëw mbir mi demee na noo xam ne daanaka du ñu sànni am na ñoo xam ne dinañ sànni après zawal mooy après buñ tisbaar loolu dara newu ci mooy loolu ñooñu it seen sànni baax na kon waxtu yaa ngoog Hanafiya yi 24 heures min fajri yawmin nahri faj fajri di ci tegu fajar di ci jëm fajar di ci tegu kanta euh, kii euh, euh, maalikee yi ci maghrib la yem kanta shafi'i ak hanabila yi ñoom ñu ne ci ayaamu tashriq yam kanta maalikee yi loolu benn précision la hanafiyee ak maalikee yi mooy ñoom yii ñu wax nii hein ne timis la yem hmm? maalikee ne timis la yem xanafi yi rahmatullahi alayhi ne fajar ca fajar la day dem ba fajar kon mooy man nga sànni guddi lañ la bëgg a wax bu boobaa bu boobaa ku ko deful mooy def ah da ngay dangay rendi waaw ku ko yéexe rek mooy yow dangay ngay rendi dara mooy selon maalikee même boo ñëwee nga après eh, kii eh, timis nga ne bon che nga ñëw après timis mooy après di sànni mais dangay reen di dara waaw boo sànnee dangay reen di dara ah mu ngi noonu ndax danga koo yéexe léegi loolu lu ama am solo ngoog ndax ñoom dañu ne parce que yonent mi aleyhi salaam euh, waaja dafa ñëw ne ramaytu ba'dama am sayt loolu dinañ ko gis fa qaala laa xaraj <laughs> loolu dinañ gis xadiis boobu <laughs> mu ne man de dama sànni ginnaaw bi nga xam ne ci la ngoon jot yeneen ma lay saar saar ne ko laa xaraj amul problème <laughs> dinañ gis xadiis boobu après insha allah bu ñu àggee ci bërëbam fa muy gën a yaatoo kon euh, masalaam kon fan la jamra gi yem gis nañ ko kon kantaa lan moo gën a dëgër dañ naan wallahu taala alam mais yépp daal yépp daal dëgër na waaw parce que boo seetloo daanaka <laughs> yii moom du yoo xam nag naan kii wa gën a dëgër léeg këléeg mooy ñoom ñépp d'accord nañ ne def ko avant zawal loolu moo gën waaw waaw mais mënuñoo taxaw fenn naan moo loolu moo gën mais kan moo gën a dëgërle ak tamit naan nootal nootal amu fi amul kenn mooy ku ñëw ne man mazhabu shafi'iyya yeeg hanabila yi laa def mooy boo man bon jimaar yi tey manuma ko quoi parce que pour des raisons de santé wala tamit de faiblesse wala yoo xam ne yow sa euh, wér-gu-yaram wala yooyu mayu la ko nga ne man kon damay bàyyi ba douzième jour bi ginnaaw su ba ma door koo def loolu kooku kenn manu ko ne li nga def baaxul waaw waaw doona ko man man noo man nag Maliki laa suñu kii moo gën dëgër foofu kon nag yow léegi rendil dara déedéet manoo ko wax lool gëmal li nga gëm nga bàyyi waa ji mu mu jàpp ci lim jàpp wa kilaakuma ah ku nekk ci yéen ñaar alaa ah, ala xayr insha allah ah ñaar ñépp yéen a ngi ci yiw kullukuma fi xayr yéen ñaar ñépp yéen a ngi yéen a ngi ci yiw insha allah léegi nag ginnaaw loolu beneen masala euh, gis nañ kanta euh, masalaam di sànni taxaw toog toog ci benn yéeg ci dara loolu gis nañ Seydina Jaabir wax na ko léegi loolu moom wax na ko kon nag affaire bi leer na euh, léegi nag ñu ñëw nag ci beneen masala mooy biñ la nee mais nit mën naa ñëw ne man daal gis nga sama jimaar yi mooy xeer yi est-ce que yow nay obligé balaa lool voilà mooy est-ce nit man na ne man na ne oh, man daal saa ay xeer fan ay bii laay jël sànni leen ay egaat jël ay egat ne man daal saa yi yoroon naa fi egat quoi ah du lu toll noonu la xeer yu sew toll noonu ma ne xaaral sama egat yi dañ ma fi sonal ñaata la mais saa yi yor naa ci quatorze wala quinze saa yi Ibra Ndiaye saa waay yi doo ñëw ma jox la ci ma jël sept nga jël sept bu ñu demee comme ça du ñu fi nekk di dem ci naaj wi di uti xeer léegi moom mu ñëw sànni egat yi. après mu ñëw na moom sànni na ko wax ah. kooku est-ce que sànneem baax na dañ naan sànneem baaxul non non non non sànneem baaxul nga ne lu tax ñu ne li tax kay leer na yonent bi aleyhi salaam léegi bi ñuy commencé wax na xadiis Mawlaana Ibnu Abbaas bi radiyallahu anhu yonent bi dana ko jottali ma xeer mu jox koy xeer mu ne bi haa'ulaa'i farmu ci xeer yu mel nii xeer la wax lu mel nii la mu doon wax ay xeer la nangeen ci sànni waxul ñu ngeen jël ay donji ay ay donji suufa ki ay leneen ak jël leen ay ba ay ay ay caru garab yoo xam ne ngeen dammaate ko ba mat juróom-ñaar loolu lépp ko fi sànni sànni woo non dañuy considérer ne defoo fi dara waaye lam tarmi shay'a ah non non non loolu it euh, waa léegi ku jël kii nag euh, ay roche walla ngàndum xeer dañ naan la yow itam non non non non non non non non non loolu it dañuy considérer ne sànni woo parce que bi bi haula yi quoi fa xeer yu mel nii la yonent bi aleyhi salaatu salaam pourquoi ne pourquoi doomu aadama bëgg def le contraire rek fii ni baree xeer foral ci xeer yi foral ma ci xeer yi nga bëgg leen nekk saa yi di di di di di di di indi yoo xam ne complication ngay def foral ma ci xeer yi lees lay wax. waaw loolu benn affaire la kon ay xeer lañu wax boo fi yore ay doomu sump boo fi sànnee doomu sump sànniwoo dara dañuy jàpp ne sànniwoo lu mu niroo niroo xeer sànniwoo ay balu tañseeg ay bal de golf ak loolu lépp sànniwoo dara dañuy considérer ne sànniwoo waaw léegi nag bu lool leeree te xeer yi amul nga jël xeer yi ba pare ne bon man nag saa yi xaaral ma raxas xeer yi non xeer yi kenn du leen raxas même bu dee dañuy nettali imaamul imaam Shafi'i que dafa sopp na ñu raxas leen may loolu noonu <laughs> moo tax al imaamu ibnul mundir rahmatullah alayhi mu ne man xamuñu ci dara ci xadiis yi loo xam ne luy wan ne yonent lu lu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da leen raxas wala dafa digle ñu raxas leen walla sax lu maanaawu ñu raxas leen sax gisuñu ko lenn man nga ne faxas le fekk ba mu ko ba ko imaam ibnu Mas'ud eh, ibnu Abbaas joxe bu koy yëngal noonu man nga wax loolu mais kanta raxas allahu alam waaye loolu moom raxas bokku ci léegi nag kon nag ñu ñëw ci masala miñ la waxoon ne la mi est-ce mooy mooy mooy mooy premièrement ñaata xeer dañ naan la charte yi mooy il faut xeer yi mat set comme ni yonent bi aleyhi salaatu salaam def waaw te loolu farata la farata la loolu mooy waxu jamaahiirul ulama minal xalafi was salaf këne ku fi sànni six sa sànni baaxul ku fi sànni cinq sa sànni baaxul il faut set yi mat waaw jële nañ nag ku mel ni al imaam Ataa raxmatullah alayhi mu ne ku sànni cinq kay baax na waaw ak ku mel ni al imaam Mujaahid raxmatullah alayhi mu ne ku sànni six fala shay'a alayhi kooku dara amul problème dara dara waru ko mooy sànni na waaw wax la nag bu ñuy nettali ci ko mel ni al imaamu ahmad ak mbokkam bi al imaamu isxaaq rahmatullah alayhima këne euh, bii nag rahmatullah alayhi parce que al imaam an-nasa'i rahmatullah alayhi dafa solo parce que imaam Mujaahid moom moo ko jëlee ci ki ci saa euh, moo mooy moo ko nettali ci Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu mu ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas dane Abu Isxaaq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa dane ñoo dëpp ci xajja ci ajja ànd ak yonent bi alayhi mu ne ñenn ñi ci ñun ci saxaaba yi mu ngi naan mais ramaytu bi sab'i xasayaat wa ba'duhum yaqulu ramaytu bi sitt falam ya'ib ba'duhum ala ba'd waaw ñu ne ñun liy tegtale que ne ku sànni siis baax na mooy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu moo ne ba ñu jógee dañoo jóge ca aj ga ak yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy dañu dem sa aj ba pare sànni jamra jamra yi ba pare am na ci ñun ci saxaaba yu ñu naan mais ñii naan man set laa sànni ñii naan euh, siis laa sànni te kenn ayibalul ki ci des ne ko lu tax ngay sànni siis te sànni woo set comme ñun ah ñu ne loolu la ah! ñu ne am na liy dëgëral suñu wax ba léegi leneen mooy mooy li nga xam ne moom la al imaam an-Nasaa'i solo raxmatullah alayhi ba léegi xadiis bi nekk ci sunanu al imaam an-Nasaa'i raxmatullah alayhi mu ne mu jaar ci mujaahid ba léegi boo seetloo moo tax mujaahid comme comme solo affaire yi bii ci qataada la jaar maanaam mujaahid ci qataada ibnu di'ama mu ne dafa dégg aba mijlaz mu ne rahmatullah alayhi mu ne dama laaj imaam ibnu uh, abbas ci mbir ci wàllu jimaar yi mu ne xaw ma de mu ne xaw ma ramaaha rasulullahi sallallahu alayhi wa bi sittin aw bi sabon mu ne xaw ma ndax yonent bi aleyhi salaam siis la ko sànni wala aw bi sab'in wala set waaw léegi ñu ne lii nii kon day wane ne kon affaire bi c'est pas obligé mu nekk set ko waaw c'est pas obligé muy nekk set ñu ne obligé wul mu nekk set waaw léegi ñoom lii lañ tegtaloo ci gàttal waaye waa jumhur xam nga liñ wax dañ ne la mooy xadiisu Seydina Jaabir bi nga gisoon ci Sahih Imaam Muslim nee na Yonent bi alayhi salaam juróom ñaari dafa sànni juróom ñaari xeer la sànni waaw juróom ñaari xeer la sànni loolu koy leer na juróom-ñaari xeer la sànniwul juróom benn kantaa li ngeen di wax ne këne euh, Seydina Mawlana Ibn Abbas dañ koo laaj ak Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas dañ naa lool mawquf la ci ñoom kii la ci ñoom la yem amul lu neewuñ yonent bi aleyhi salaatu dégg leen waaw neewul yonent bi aleyhi salaatu dégg leen parce que c'était pas obligé lépp lu saxaaba yi def ci charian bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ngi ko yëga ah. <laughs> moo tax xadiisu imaamatu sabi julli eh, eh, jiiteeg ki nga xam ne xale la <laughs> imaam ahmad buñ ko masoon a xadiis bi mu tàllal mu yëngal loxo bi ca gannaaw <laughs> ah nga xam ne Shafi'i yi umda lañ ko def ba tax ñu ne si ah sabi kay mën naa jiite nit ñi ñoom bokk na ci leen uh, waa jumhur di tontu mooy kan moo leen ne yonent bi alayhi salaatu salaam yëgoon na loolu te ne moom moo leen doon jiite moo doon jiite saxaaba yooyu te moom du saxaaba mais moo ci gënu nekk xale mais moo ci ëppoon lu mu doon mokkal waaw léegi kon wax waa jumhur mooy li gën a dëgër fuuf waaw seet la te lool gis nañ ko ci xadiisu Mawlaana Ibnu Mas'ud bi nekk ci Saxiixayni te ñu tuddoon ko ak Seydina Ibnu Abbaas ci boppam solo loolu naka ngeen mën a ne moom da neex wóoru xamu ko mooy amaana bañ ko koy laaj daf fekk mooy teewlul affaire bi mu ne boo xamatu mañ lan la loolu day am man ngaa xam dara nga ñëw xam ne lii la ñu laaj lañ ko jamono joo xam ne mbir mi nga fàtte ko waaw jamono dañ la ko laaje nga fàtte ko nga fàtte complètement que ne lii la nga ne boo man nag affaire bi leeru ma waaw nga ne eh, man affaire bi leeru ma de nekkul ne danga koo xam moom ci boppam riwaaye na ne yonent bi alayhi salaam solo na ne yonent bi alayhi salaam set xeer la sànni. Seydina Jaabir nettali na ko ñoom Mawlaana Ibnu Umar ak ñeneen ak ñeneen kon nag affaire yi mu ngi noonu loolu mooy li gën a dëgër waxu waa jumhurul ulama que ne set lañuy sànni bu ko weesoo rek mooy foog nga foog sànniwaat kenn du considérer ne matal nga waaw léegi nag mbir mi kanta wala loolu nañ ko bàyyi parce que euh, nañ ko bàyyi parce que suñu waxtu weeyu jege mooy beneen masala mooy ki nga xamante ne nii dafa jëlandoo juróom-ñaari xeeram ne ko xëlëb lëb lëb lëb lëb lëb lëb sànnee ko benn yoon xam nga waxoon nañ masala boobu waaw ñëw ba ci jamra gi ne naa ko faire plus simple ah. naa ko def lu gën simple mooy ma jëlandoo yépp sànni ko est-ce que loolu mën naa ne hein loolu li gën a dëgër mooy ne loolu manu la nekk te loolu mooy waxu waa jumhurul ulama mooy waxu ku mel ni al imaam Abu Hanifa ñoom al imaam Shaafi'i yi ak ñoom ñépp ne ndir yi loolu manu la nekk waaw waaw ku fi sànni juróom-ñaar ñaari xeer nga jël lépp sànnee doo ko benn yoon dañuy considérer ne benn rek nga sànni waaw même bu dee ne boo demee ci alfat boo demee ci baar yi ku mel ni imaam ah, ah, al-Hafiz Ibn bi mu koy nettali dafa nettali ne eh, al imaam ndax loolu waxu kii la Ata Seydina Ata rahmatullah alayhi Ibn Abi Rabah moom dane ku sànnee ndoo ñett yi loolu day loolu baax na al imaam al al al al xaafis ibnu xajar ne te loolu mooy waxu al imaam abu xanifa mu ne ñoom ñoom ñaar dañu ne law rama sab'a duf'atan waaxida ajza'a bu jëloon juróom-ñaar yépp sànnee ko benn yoon loolu dina baax loolu la al imaam al xaafis daldi toxal ci nettali ne loolu mooy waxu imaam abu xanifa waaye waaye ahlu makkata adra bi shi'abiha waa màkk ñoo gën a xam xuri màkk keneen ku dëkkut màkk ah mooy ku mel ni al imaam badruddin al ayni rahmatullah alayhi dane wax yi ñuy toxal al imaam abu xanifa imaam suñu imaam waxut lii waaw suñu imaam waxul lii de waaw ndax li nga xam ne lool mooy ñun lool la mooy ku sànni juróom-ñaar law ramaa ihdal bi sab'i xasayaatin ramyatan waaxida fa hiya bi manzilati xasaatin waaw wa kaana alayhi an yarmiya sitta marraat mooy ñun xanafiya yi la dul yi ñun moom ku fi sànni ku sànni juróom-ñaari xeer d'un coup fa hiya bi manzilati xasaatin dañuy considérer ne benn kese la waaw benn kese benn kese nga sànni te day war nga sànni yeneen juróom benn six ngir motal set yooyu waaw waa jumhur nag am na wax yu ñu wax ay ki nga xam ne siis la sànni ba affaire yi raw ko lay def ñii ne day rendi dara ñii ne day jabru ñii ne day day saraxe dara waaye loolu mooy ci seen ijtihaad lañ ko waxe waaw waaw mooy loo xam ne nas da cee am lool moo tax ñoom ñu koy waxe lool ki nga xam ne mooy defu ci mooy moom moom siis la sànni ba ñibbi Sénégal na naan wan de moom siis laa sànni woon <laughs> ah ñii ne day jabru ñii ne day mooy waaye <laughs> insha allah dañ naan ko dangay jabru parce que yow de toute façon dañuy considérer ne sànni woon ndax set yi defoo ko wallahu taala alam léegi pour ñu jeexal pour ñu jeexal Euh, j'espère qu'on a yaakaar naa ne masala yi ci ram yi ram yi sànni jamratul aqaba al bu mag bi ci bésu tawaski yi pare nañ ko nii léegi nag mu des mu des benn affaire wala ñaari affaire sax ñaari affaire moo des du benn si si ñaar moo des ñaar waaw moom kay des na amraani ñaari mbir moo des bu njëkk bi mooy li al imaam alxaafiz ibnu xajar daal di def bi muy bi muy sharaa ci kitaabul xajji baabu yukabbiru ma'a kulli xasaatin qaalahu ibnu umara radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wa buntu ba al imaam al al al al al yu rahmatullah alayhi def baabu bunt yu kabbiru day kabbar maa kulli xasaatin ak xeer bu ne. mu ne qaalahu wax na ko ibnu Umar muy mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhuma yal na buur yàlla kontaan ci ñoom ñaar an nabi mu toxale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ca fin ba mu defee kii bi saraa lool ba pare mu ne faa'ida mooy ab njariña ngi. mu ne zaada muhammad ibn abdirahman ibn yazid an-naxa'i gisoon nañu ko muy muhammad ibn abdirahman ibn yazid an-naxa'i rahmatullah alayhi an mu jële ci baayam abdirahman ibn yazid an-naxa'i moo jële woon xadiis yi ci mawlaana ibn mas'ud moo ne maa ajoon ak moom ah ba mu ñëwee ca jamra ya mu bi sab'i xasayaatin fara faraahu yarmil jamrata alkubra bi sabi xasayatin fa jacala albayta an yasaarihi wa minan an yaminihi summa qaal hada maqaamu alladi unzilat maahu suuratul unzilat alayhi suuratul baqara mu ne moom te xadis boobu mu ngi ci saxiixayni sayyid muy Abdurahmaan boobu doom ji nag di Muhammad ibn Abdurahmaan ibn yazid an-Naxa'i moom xam nga baayam di moo ne dama àjj ak Seydina ibn Mas'ud ma gis ko mu sànni jamra euh, al-kubra bu mag bi juróom-ñaari xeer mu def euh, euh, néeg bi muy xibla bi kaaba gi féete ko nde càmmoñ mina féete koy ndejoor mu ne hada lii fii fii ma taxaw muqaam mooy tax maqaamu mooy taxawaayu alladi mooy fii la taxawoon di sànni jamra ji ki nga xam ne unzilat lañu wàcce ci moom suuratul baqara saaru baqara foofu nag imaamul buxaari imaam alxaafiz ibn xajar mu ne zaada muhammad ibn abdirahman mu ne muhammad ibn abdirahman de annaxa'i yokku na an abiihi jële ci baayam di abdirahman ibn yazid annaxa'i rahmatullah alayhi fii haadal xadiis ci xadiis bi nga tudd léegi mooy bii hmm? eh? mu ne ak ci yeneeni version surtout version beneen bi mu wax ne moom Abdurrahman ibn Yazid kaana ma ibn Mas'ud radiyallahu anhu eh, mu ne hiina ramal jamratul aqaba fastabtana alwaadi hatta idha haada bi shajaratin taradaha farama bi sab'i hasayatin yukabbiru ma kulli hasa tumma qaala min haahunaa walladii laa ilaaha gayruhu qaama alladii unzilat alayhi suuratul baqara sallallahu alayhi wa sallam. léegi ci xadiis bii nii daa am yokk goo xam ne doomam di Muhammad ibn Abdurrahmaan ibn Yaziid an-Naxa'i rahmatullahi alayhi mu ne mu jaar ci mu jële ko ci baayam.

ij'alhu yal na nga def xajjan sama aj gi yal na nga ko def xajjan aj mabruuran bu baax wazan ban boo xam danga koy nangu tamuy bu baax wazan ban nga defaale ci samay bàkkaar fuuraa nga jéggal ko nga jéggal ma samay bàkkaar muural ma samay bàkkaar dindil ma ko kon loolu it ñaan bi mooy nit ki bu sànnee jamra yi ba pare yoonal nañ ko mu wax te sax na ci mawlaana ibnu Mas'ud allahumma ja'alhu hajjan mabruura wa dhanban maghfuura allahumma ja'alhu hajjan mabruura wa dhanban wa dhanban maghfuura loolu benn affaire la beneen affaire bi nga xam ne moom la ñuy tëje mooy liñ la waxoon ne ak gi yoo seetoo lii yëpp c'est mooy sànni ram yeeg sànni xeer yi moom pour lan la ak fan la jóge fan la jóge dañ naan la mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu taala dafa solo ci loo xam ne da ko yëkkati ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne bi nga xam ne Seydina Ibrahim alayhi salaatu wasalaam alxaliil ah, bi mu ñëwee di def jëfu ajj yi ko fi suñu boroom sant mu def mu ne arada lahu sheytaanu inda jamratil aqaba nee na seytaane dafa ñëw gaaral seydinaa ibrahim aleyhi salaatu wassalaam mu jël juróom ñaari xeer xaañ ko di ko sànni waaw hein après mu ñëwaat seytaane ñëwaat beneen yoon ca jamra deuxième ba al jamratu thaniya seydina ibrahim sàn sànniwaat ko alayhi salaatu salaam juróom-ñaari xeer ba ni muy deme ci suuf si mooy day je dañ koy xaañ ba après dootoo ko gis mu dugg ci suuf si dem yoonam moom iblis mu ñëwaat ñetteelu yoon ca ñetteelu jamra ba wax nañ la ñetti jamra am al al al kubra al wusta ak as-sughra ca ñetteel ba mu ñëwaat fa gaaralaat ko seydna ibrahim alayhi salaatu wasalaam daal di koy sànniwaat juróom-ñaari xeer ba ni muy demewaat ci suuf moo tax mawlaana ibnu abbaas teg ci ne ash-shaytaana tarjumuun wa millata abikum tattabi'uun mu ne ash-shaytaana yëg leen ne ash-shaytaana de tarjumuuna moom ngeen di gàll ay xeer ni moom ngeen di sànni xeer ni waaw shaytaana tarjumoon wa millata abikum te xam leen ne seen milla seen yoonu baay de tattabi'una moom ngeen di topp muy millata abikum ibrahim aw yoonam la mooy moo defoon lii jimaar yi moo leen ci jiitu sànni ram ya ji jamra yi moo leen ci jiitu te iblis la ko doon sànni kon xam leen ne shaytaana ngeen di diir te seen yoonu baay ngeen di ngeen di topp te loolu al imaam ibnu Xuzayma Muhammad Seydina Muhammad ibnu Xuzayma imaamul a'imma daal dina koy solo na ko noon al imaam al xaakim ba mu ko solo mu wéral ko ne mu ngi ci shartu ash-shaykhayni di al imaam al Buxaari ak al imaam Muslim ibnul Hajjaaj waaw al-Qushayri an-Naysaburi kon gis nañ ne Yonent bi sallallahu alayhi bi mu jógee Muzdalifa li mu def direct bi mu agsee jimaar yi direct deful leneen waaw kon nag ci kaw noonu kon jeexal nañu li jëm ci wàllu sànni jamra yi